fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi lbab altaasici walsittin wa anhu radiya allahu anhu annahu qaala qaala rasulu allahi salla allahu alayhi wasallam yuushiku an yakuuna xayra maali lmuslimi ganamun yattabicu biha shacafa aljibaal yattabicu biha shacafa aljibaali wa mawaaqica alqatr yafirru bidiinihi minal fitan rawaahul buxaari rahimahullah wa sha'aful jibaal a'laahaa kon al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna xadis bi nga xam ne moo doon xadis cinq cent quatre-vingt-dix-huit nekkoon xadisu saydina wa mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne woon wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rajulun ayyu nnaasi afdalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy cinq cent quatre-vingt-dix-neuf voilà six cent bu manqué benn yaa vay <laughs> ñu ngi avancé insha allah mu ne waa anhu bii mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadiis bii ba léegi muy Seydina Abu Sa'id bi mu jëloon bii weesu radiyallahu anhu qaal mu ne nee na qaala wax na rasulullahi yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yuusiku léegi rek an yakuna mu nekk xayra maalil muslim li gën ci alal ju ab jullit ab aji wommatu di am mooy lan xanamun ak jur xanamun ab troupeau boo xam ne yattabi'u moom lay toppe di topp di ko sàmm topp ci biha troupeau bële sha'afal jibaal imaamu Nawawi rahimahullah ci suuf mu ne wa sha'aful wa sha'aful jibaal yi a'laha mooy mooy sha'ful jibaal boobu nga dégg ci montagne bi mooy ca kaw montagne ya waaw di fa sàmm ay ay ay xaram ak ay bëyam loolu mooy lu gën lu jullit bi di am léegi rek loolu xew waaye di ci topp wa mawaqi'al qatr ak fa nga xam ne fa la ndox yi di wadd di wàcc mooy fi nga xam ne fa la taw yi bu wàccee fa lay ne nga xam ne képp ku yor ak jur dafa soxla di lekk loo xamante ne nii mooy ci ñax mi waaye di naan ci ndox mi yooyu lay topp dem ca àll ba ca montagne di ko fa defee waaw di fa ut loolu lële te lool mooy alal képp ab jullit di jot waaw lu tax mu nekk fa mu ne yafirru bi diinihi min al fitan waaw loolu da koy def ndax yafirru day daw bi diinihi di dawale di rawale diini jullit boobee waaw min fitani ndax fitna yu rëy yi nga xamante ne nii moo koy wër comme ni nga xamante ne noonu lañ ko tudde woon lenn ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna mu ne xadis bi rawaahu solo na ko al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizba al Ju'fi al Buxaari rahimahullahu ta'ala. gilaaj bi waaw ginnaaw bi kon Sha'abul Jibaal la ci suuf loolu gis nañ ko sànq walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des waa léegi xadis wi nii. xadiis bii nii euh, est-ce que al imaamul Buxaari kese moom moo ko solo ah loolu mooy laaj bi lu doy waar la waaw la ñu yonent bi alayhi salaam daal di nettali daal di wax waaw waaw muy lu garaaw a garaaw loo xamante ne nii insha allah dinañ ci ñëw léegi ci jàngati walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw baat yi ñu gis kon xadiis euh, bi euh, euh, laaj bi walla mooy njàngat mu njëkk def ci kon al imaam al Buxaari kese moom moo ko solo déedéet xadiis bi muy al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo di sëriñ waaye na ko noonu al imaam Abu Dawud imaam Muslim rahimahullah hadis bii nii nii moom euh, solowu voilà dafa solo nag lu niroo lii waaw moo tax am nañu naan muttafaqun yi mais à vrai dire imaam Muslim euh, solowul lii mooy hadis bi ñu jóge bi ñu jóge sànq nga xam ne dañu laa yeneen tubaab yi saa saab ayyu kan ci jullit ñi moo gën ayyul mu'mini rajulan mooy biñ te fàttali léegi rek. dafa ñëw laaj ne kan moo gën ah ayyu naasi afdal ya rasulallah mu ne rajulun yujahidu fi sabilillah hadis boobu la ñenn ñi jàpp eh, boole koog bii ne bokkuñ voilà mooy eh, bokkuñ voilà loolu bokkuñ kon al imaamu eh, à ki nga xam ne moo solo mooy ñi ñu la wax al imaamu Abu Daawuda imaam al Buxaari sëriñam imaam Ahmad ak mbokku taalibe al imaam. Abu Dawud as-Sijistani euh, euh, rahimahullahu taala euh, même moom à vrai dire sax moom itam noonu la ko soloo mooy mooy al-Bukhari ak ak sëriñam al Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jamii al imaam al-Bukhari non imaam Abu Dawud si si soloo na ko hadith 442 67 waaw 42 67 bi nga xam ne mu nga haddathana Abdullah ibn Maslama voilà mooy al-Qa'nabi qaala mu ne haddathana ma mu ne an Malik waaw mu jëlee ci Malik parce que imam Malik doon wax haddathana mu jëlee ci Malik eh, an Abdurrahman ibn Abdillah eh, ibn Abdirrahman ibn Abi Sa'sa'a an abiihi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yuushiku an yakuuna xayra maalil muslimi ghanamun yattabi'u bihaa sha'af al-jibaal wa mawaaqi'a al-qatr yafirru bi diinihi min al-fitan moom soloo na ko al-imaam Abu Daawuud as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala na ko noonu al imaam an-Nasaa'i eh, moom itam daal dina koy solo eh, rahmatullahi ala al jamii eh. imaamu Maalik ci lu jiitu woon it daal dina koy solo moom indi na ko imaamu Maalik ci kitaabul jaami' maa jaa'a fii amril ghanam voilà loolu moom indi na ko foofu moom tamit walillahi alhamdu wal minna al imaam al Buxaari rahimahullah moom mu ngi ci indi ci kitaabu al iimaan mooy hadith numéro 19 ci Sahih baabun min ad-diini al-firaaru min al-fitan ne haddathana Abdullah ibn Maslama moom la ko imaam kii jëlee léegi al imaam Abu Dawud as-Sijistani muy Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi Abu Abdirrahman al-Madani yàgg nañ ko fi gis taalibe imaamu Malik al-Basri mu ne an Malik moo tax ñu jëlee ko imaam Malik mooy même tallale bi nga xam ne moom la al imaamu Abu Dawud as-Sijistani am moom la am an Abdirrahman mu jëlee ko Abdirrahman ibn Abdillah ibn Abdirahman ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari an-Najjari al-Mazini rahimahullahu ta'ala an abiihi Abdirahman jëloon ko ci Abdallah ibn Abdirahman Abdallah ibn Abdirahman ibn al-Harith ibn Abi Sa'sa'a ibn Zayd ibn Awf eh, al-Ansari al-Mazini moom moo ko jëlaan Abi Sa'id moo ko jëlee ci Seydina Abu Sa'id gis nañ ko jëlaat yu ñu génn muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan eh, eh, ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn Abjar nga xam ne moom lañ moo siiwee ci Xudra ibn Awf radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuushiku an yakuuna xayra maalil muslimi ganamun yatba'u bihaa sha'afal jibaali wa mawaaqi'al qatri yafirru bi diinihi minal fitan nii la ko al imaamul Buxaari indi léegi bon xadiis bi kon ginnaaw loolu nga ne ma mais ana lëkkaale ak buntu bii nga xam ne mooy wax ci sopp wit ci jamono yi nga xamante ne nii ah daa nekk jamono yoo xamante ne nii nit ki ah daa am lu daa daa da da daa daa inda jamono ji nga xamante ne nit ñi seen di koy daa commencé yàqu waaw waaye euh, non seulement loolu mooy euh, istihbabul uzla di wéet wa zamani wal xawfi waaye ragal min fitnatil ragal fitna ci li nga xamante ne nii mooy loolu nga xam ne saway jamono jooju kon lëkkaalee ma bunt bi dafa leer mooy yow jamono joo xamante ni nii mooy nit ki nga xamante ni nii lii gën ci alal ju ab jullit bi am laa ilaha illa allah mooy alal da nga xamante ne nii moom lay yor ak troupeau ay gàttam yoo xamante ne moom lay toppatoo nekk fa nga xam ne fa la taw yi di wàcce ak li nga xamante ne mooy ci xur loolu di wane ne jamono jooju nga xam ne lii lépp day wane fitna yi lii tax imaam an-Nawawi rahimahullahu tudd buntu bi noonu lii lépp day wane ne lii nii mooy ne kon bu fitna yi amee dañoo sopp nit ki mu dem daal di di rawale diineem waaw te sax léeg-léeg bu yem ci sopp ah non non non day nekk farata parce que diine moo ëpp doole lépp waaw boo ko daree ñàkk yow bu boobaa lépp loo xam ne maa laa yatimul waajibu illaa bihi loolu rek foofu waajib bu dee na yow lii tax sa diine nga préserver ko nga ñoŋal ko du mat lu dul lii ndax boo ko ñàkkee moom yàqu ko wala tamutunna illaa wa antum muslimuuna la borom bi wax fa ngal la bu leen faatu mukk lu dul ngeen nekk ñoo xam ne dangeen ngeen di wommatu ci sama diine ji léegi nag lépp loo xamante ne nii day tax nga ñàkk diine moom mooy la nga xam ne mooy tax nga man koo rawale loolu day mujj nekk loo xam ne farata la ci ki nga xamante ni kooku ci lool lay jàmmarloo léegi nag loolu ça dépend ci nit ñi mbir la moo xamante ne mënoo ñëw généraliser ñépp ne voilà fitna yi am na ndax ku nekk ak fitna yi nan la ci mën a taxawee ak nan la ko ci yàlla dëgërale ak nan la ko ci yàlla ci maandoom seetaane waaw ki nga xamante ne nii moom amul force déglu déglu fitna yi kooku mënoo koo yemale ki nga xam ne moo man na ko te bu boobaa nag ku nekk dose la boo xam ne yaa ciy jël li nga xamante ne moo tolloog yow ma def ko waaw ndax loolu mooy li nga xamante ne mooy xikma waaw ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ulama u saxaaba yi yu mag yi xulafaa ur-raashidun li fitna yi doon bari seen seen seen ginnaaw ak jamono yi ñenn ñi coom ak nit ñu baax mais deruñu woon ah, ci biir nit ñi lañ doon dund te pourtant am na ñoo xamante ne ni ku mel ni Seydina Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko fi tuddoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee woon na ko yaa Aba Zar idaa balagha al-bunyaanu sal an faxruj minha waaw na ko gis nga bu Medina di yokk dëkk bi di yokk nit ñi di tabax ba mu agsi sala te sala léegi ñi dem Medina gis nañ ko sala daanaka da nga naan xanaa ci jàkka ji la bokk waaw tellement dañ koo yokk léegi jàkka ji mais jamono yooyu la doon wax waaw nga xam ne jàkka ji yaatoowul woon noonu nit ñee dëkke woon fu sori dafa sori woon salaan gisoon nañ ko ci xadiis Seydina Ka'b ibn Malik bi ba waaja yéegee ca kaw sala daal di yuuxu yaa Ka'b ibn Malik abshir waaw yow Ka'b ibn Malik ba aaya eh, ya nga xam ne ñooy koy tuubloo ñooy nangoo ak tuubam delloo si ko wàccee waaw mu ne ko bu àggee ko nañ ko génn ndax xamoon na kan mooy Seydina eh, Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko tuddoon ci jadaay yee ñu génn Abdurrahman ibn Samura bok radiyallahu ta'ala anhuma waaw kooku te ah, moom bi ko yorente bay sasam loolu bi muy xew jamonoy Seydina Usman la ci la demee dëkk fi nga xamante ne génn Medina dem dëkki Rabaza moo taxoon mu nekk fa comme ni nga xam ne noonu la ko al imam euh, al Bukhari daal di solowee ci sahih bi euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw ñooñu mooy mbir yi loolu wax mënoo ñëw généraliser ñëpp ne fitna yi am na wala na ñëpp dem na ñëpp dem fii génn fii ngay def loolu du xikma parce que kenn euh, nit ñu baax ni buñ déserté dëkk bi bàyyi ko caaxaankat yi ñu toj dëkk bi waaw waaw il faut mu am ñoo xam ne ñoo fi nekk mën a jàmmarloog ñoom seen bonte ji li ñuy rëy rëy rëy mu am ay poche de lumière yoo xamante ne nii mooy tax yàlla du alak jaam ñi foofu waaw loolu dafa am solo te tamit seen biir man nañoo daawa ñoo xamante ne nii gaa yi ñu leen baalaale ndax ñoom waaw loolu dafa am solo kon fii nii eh, yonent bi alayhi salaam mu nekk jamono yooyu dina ñëw jamono joo xam ne mooy mu ñuy xabaare comme niñ gisoon ci jotaay bi ñu génn bokk ci liñ ciy jàngi avant ñuy àggale fi ñu nekk mooy di xabaare loo xam ne ñëwagul voilà mu nekk ci mu'jizaatam yi alayhi salaatu wassalaam wax nañ la moom la ñuy dund moom la nga mooy li nga xam ne te bëgg ñi ko doon dund ci xeet bi yàgg na ñun dañoo ñëw fekk ko waaw mooy ne néewaana néewaana nga gis mooy ne eh, allahu akbar nit koo xam ne ak fàgguteefam li muy amee di di di ci di ci fàggu pourtant lu dagan yaa ngi ci mais saytaane dina leen dugalal ñu dugal ci ay njuuj njaaj ak lu nekk ba ku ci mucc ci yooyu alal joo xam ne du lew la la muy def liggéey ba muy def triché wu ci naxu ci day nit defu ci nii moo xam ki toog ci bureau bi di di di ñëw xëy si du xëy si mukk huit heures wax du ko xëy si mukk mooy onze heures lay ñëw du pointé à l'heure wala mu yónni joxe badge yi am ñu ko pointeel waaw ñii di tappale ku nekk dafa nga nekk gaayee ngi tappale di def lu la neex waaw ku nekk ba mujj lu dagat nam ci mënoon a am mujj gi day mujj nekk alal joo xam ne daanaka ay mbuxum dëkkee dugg waaw nga dem ci tailleur bi daanaka mbir yi ay kàtt kexe waaw loolu damaa wax xayru maçon bi yëpp moo jël ak moo jël jaaykat bi waaw di nax nit ñi di wane yu baax yi ci biti ndekete yooyu bon yi mu ngi ci biir mu nëbb waaw waylul lil mutaffifin mooy jullit ñi dinañ àgg foofu ba seen alal yi noonu lay def daanaka ku ci mucc bariwul allahu akbar ndax bakkaar yi nga xam ne ndax ak liggéey yu dagan yi ñu waroon a def moom lañ ci njàmbaas waaw allahu akbar ba bi nga xam ne mujj gi li nga xamante ne nii li gën dawale rawale sa diine dem ci foo xam ne ko kenn nekkul la bokk na ci gën jaamu gën ji jaamu yàlla topp yàlla waaw ak nit lool di ko defe lan topp ay jur ca àll ba sori fi nga xamante ni mooy mbumbaayu nit yéeg rumbaay yéeg bil yéeg yi nga xamante ne nii fala kàccoor te gi ëppee waaw wal iyaazu billah wal iyaazu billah waaw nga xam ne fa lay ndox moo xam ne juróom jamu yor nga xam ne àll bi en général mooy gën a calme gaa yi ngi di ko yàq waaw waaye ba léegi ñoo tax ñoo tamit fuuf waaw mu ne loolu dina xew waaw ndax moom boo fa newee mooy li al imaam al haafid ibn Hajar doon wax rahimahullah bii paase mooy boo fa wéetee yu bon yi xew ci ville bi ak boo jaxasoowee loolu mën nga cee mucc waaw te comme que nit ki da koo def ngir rawale diineem te ku nekk moo gën a xam boppam xam na ne bu ko deful moom mën na ci ñàkk mën na mën na mooy yooyu yëpp mën na cee mucc mbuxum yi gaa yi ñuy dugg yi nga xamante ne nii façon yeneen commerce yi comme que moom ay ay ay juri boppam la yor di ko sàmm ci lay jekk waaw loolooy activité nga xam ne du ko duggante nit ñi waaw <laughs> moom moo gën a mucc ñële waaw poussière fitna yi nga xamante ne ñoo am ci ci ci taax réewu taax yi ak fi nit ñuy dajaloo loolu moom mën na cee mucc waaye wax naa la attention de attention euh, wéet googu am na ay problème am yoo xam ne waxoon nañ la dinañ ci ñëw insha allahu taala bu ñu ñëw bunt bi ci teg waaw <laughs> waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah mais lii day wax jamono ni muy yàqoo ba ni nga xamante ne nii li gën lu ak jullit bi siiwee loolu kon loolu nekk loo xamante ne ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxe noonu la amee waaw noonee la amee nga xam ne am lu dagat nekk lu garaw lu dafay am léegi waaw te pourtant ah makaasi bii de femme buy ni yi nga xamante ne moom lañuy ñuy amee wallahi borom bi yombal na waaye nan lañ def dañu nekk di def leneen lu leen neex <laughs> ñii di wax eh? au lieu ñu ñu def ko li nga xam ne noonu lañ leen digal non ñu defee ko neneen mooy lan dugal ci bakkan bëgg alal bëgg duñu sonn waaye wuruj njuuñ njaaj di wax lu amul ngir am dara waaw loolu lépp nekk li nga xamante ne moo tax bokk na ci xikma yi tax borom bi daal di euh, farataal ci ñun li nga xam ne mooy zakat ngir mu nekk tuhratan lil maal loo xam ne day setal li nga xam ne mooy alal bi waaw li nga xamante ne ay takk takk la yu ci nekk yoo xamante ne man na tax du dagat yooyu borom bi tabaaraka wa taala daal di farataal zakat ngir mu daal bi setal alal waaw léegi nag imaginer jamono joo xamante ni daanaka ñu koy joxe bariwul waaw ku ci nekk di ut ay faay yooyu jaar foog na boo joxee ki nga xam ne moom sëriñ la gëm bu ko joxee dara foog na ne moom affaire yi génn na ci mbir yi teggee na ko wala iyaazu billah waaw loolu lépp nekk ay yoo xamante ne nii ah léeg-léeg nag problème dina bari dañuy jékki am marché boo xamante ne daanaka loolu rek la ñuy liggéey naxaate wuruj waaw njuñ jaaj borom bi daal di yónni ay taal ay court-circuit mu yàq lépp waaw wala taal foofu lépp waaw ñu naan gars yi ndeysaan seen natt bi ndeketewul natt mbugal la borom bee leen bëgg a delloo ci boppam waaw ndax kaay kaay gi nga xam ne moom lañ newe wal iyaazu billaah kon nag mu ngi noonu leen waaw Euh, liñ doon wax du du du du du du lu dagan dafee ñàkk de déedéet waaw def ko seen topp dëgg alal waaw tax na nu mu ko amee baax waaw ndax innal insaana moom la yatgha an ra'ahu istaghna bu commencé am dara rek mu beew au lieu li ko borom bi tumparoon na ko booy ut faut pas ngay dépasser yenn yi waaw faut pas dépasser certaines limites il faut respecter amin al kasbul halal non ils ne le font pas wal iyaazu billah wal iyaazu billah kon eh, loolu la hadis bi di wax al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah moo tax mu andi fi bi bi wane ne eh, bu boobaa al uzla istihbaabu al uzla inda fasaadi az-zamaan inda fasaadi an-naas wa az-zamaan waaw boobu ah, li gën mooy an ya'tazila anin naas waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li gën moo tax it loolu am solo la bu doy waar la moo tax mu indi xadiis yi moo tax al imaam an-Nawawi indi ci xadiis yi moo tax daal eh, lu garaaw la waaw bu loolu amee li mooy demal demal dawal nga rawale sa waaw bu yooyu amee fitna yi nga xam ne lii kese fi am ci àddina bi waaw